mu tegal ma ci lu tax mu wax lool que ne jël sa alal li ci ëpp nga joxe ko wala même bi sax nga ñëw joxe ko bàyyi ñi la war a donn ki la war a donn nga bàyyee ko lu tuuti déedéet bul def lool ndax lu tax te même un bi sax bari na ndax innaka innaka an tadara warasatak aghniyaa xayrun min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna an wala sa tunfiqu nafaqatan tabtaxi biha wajha allahi illaa ujirta biha illaa ujirta biha xatta luqmatu tajcaluhaa fii fii imraatik waaw Seydina Saad nee na ma ne yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam nee na innaka boo gisee ma wax la lool mooy innaka yawkat an sa warasataka aghniya mooy nga bàyyee sa doom yi ñu am mooy ñoo xam ne dañuy am ñu nekk à l'abri du besoin waaw nga bàyyi say doom sa njaboot booy génn àddina nga fexe ba ñu nekk à l'abri du besoin mooy duñu ñu soxlaal keneen leneen seen yi nga xam ne moo seen daruraat yi ci wàllu alal fekk nga fàggul leen ko buur yàlla may na la loolu mais nga bàyyee leen loolu moo gën waaw nga bàyyee leen lool nag moo gën innaka antadara ah, warasataka ñi lay war a donn sa héritiers yi nga bàyyi leen aghniya ñu nekk ñoo xam ne ñu woomal xayrun moo gën fopp min antadarahum nga bàyyi leen alatan yatakaffafuna an-nas mooy ñu ñàkk waaw di tàllal seen loxo yi di def tasawul di ñaan ah ñu nekk ala ay fuqara yatakaffafuuna mooy ñuy tàllal seen kaff yi seen tenq yi seen tenq loxo yi di ko tàllal ngir ñaan ngir yàlwaan waaw xam nga ne nga bàyyee leen ñu alal comme que buur yàlla may nal alal nga bàyyi leen alal joo xam ne dinañ ci mën a jàpp ba duñu yalwaani moo gën foofu nga bàyyi leen ñu nekk ci tasawul fu ñu fu ku leen romb ak fu ñu nekk ci mbedd yi ñu gis leen ñu yalwaan alors que seen baay ne woon Richard ah mu ne walastata yow newoo nit ki nekkoo Saad Seydina Saad lay waxal waaye mooy ne ñépp ci dugg ndax al al ibratu bi umumil lafzi laa bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel nekkul ne mooy mbir mi kii la doon wax mais mbir mi mooy dafa général ñépp lay wax jullit ñépp ngeen bàyyi seen njaboot yi nag mu ne ko nag nga bàyyi mooy loolu ñépp lay waxal nit ku ne nga bàyyee sa njaboot ñu nekk à l'abri du besoin mooy soxlaalu kenn moo gën nga bàyyi leen ñu nekk fi di di di di taxawaalu quand même hein hein yatakaffafuna an-nas waaw di ñaan di yalwaan fu ne ñu naan cëy même bu dul loolu ah, mooy ay ñépp naan xoola doomu diw yi moom de seen bàyyi lim yoroon te ñoom au final moo gën fopp ñu naan ay xoolal doomu jiw bi presque ñoom de li seen yaay li seen baay yoroon wala seen yaay tamit ah hmm? ñu bàyyi leen ñu yàlla mu ne wala statane woo tunfiqu nekkoo di dépenser nafaqatan mooy nekkoo di dépenser ab dépense waaw bépp dépense bépp mbir moo dépensé hein lépp loo dépensé moo xam mooy alal joo fi bàyyi ngir ñi lay donn wala boo xam ne yaa ngi dund nga joxe ko loolu lépp ci yam amul dara loo xam ne di nga ko def tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha amul lenn loo xam ne di ko def ci loolu ludul illaa ludul ne yow ujirta biha dees na la ci dees na la ci fay waaw buur yàlla dina la ci fay allahu yàlla dina la fay ci loolu le hein mu ne xatta luqmata xatta luqmata même bu dee ab luñ ci la rek waaw même bu dee ab luñ ci loo xam ne lu ñuy seex la ah loo xam ne moom nga jox ah xatta luqma même bu dee ne benn lu ñuy lu ñuy lënc la ab dog boo xam ne danga koy def fii fii mraatik ci sa ñu soxna nga sexal ko xatta loolu sax boo ko defee di ci sàkku ngërëmul yàlla ah mooy ne yow da dañ lay fay ci loolu le moo tax loolu yëpp ay sunna la yoo xam ne ñàkk xam sunna tax na léegi ñun ñu jàpp ne ñu bari buñ gisee ku koy def sax ñu naan saay mooy président indo yi ñoom jàpp nañ ne romantisme ci indo yi la ne wala non sawaay c'est un Juli kan Julio ak Roméo ak Juliette waaw yi leen yi leen nasaraan yi jàngal ak yooyu ñu jàpp ne vraiment ñii vraiment ñii ñooy le summum de de de de de de lan nu mu tuddati Euh, de de romantisme alors que yooyu mooy ñàkk ñu ñàkk xam seen diine moo tax waaw mooy sexal sa soxna ngeen di lekk ngi jël càpp ci yàpp wi walla jël ne ko ay euh, bii de maa la ko jox waaw loolu noonu xam nga gaa yu bari fii mu ne yooyu jàpp nañ naa ah, non yooyu nag moom saa yi non yooyu moom affaire kii la quoi non loolu moom saa yi ana ak ngóora dañ naan la loolooy ak ngóora waaw yonent bi alayhi salaatu salaam da doon wax sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu may ko mu ndox ndox mu naan mu indi mu indi ndox mu ne ko naanal mu naan partie bi mu naan la naan ko fan nga naan fan nga tegoon sa gémmiñ bi ngay naan mu ne ko fii mu ne ko mu jël teg gémmiñam fi mu tegoon gémmiñam naan allahu akbar allahu lépp jaamu yàlla la te comme niñ koy gisee te tuddoon nañ ko ya sayyidatu Aïsha nee na moom maata bay na naxar yi diggante sama dënn ak sama baat mooy dënn bi ak baat bi foofu la yonent bi alayhi salaatu salaam fa la tegoon boppam fa la génn àddina Allahu akbar te boobaa dinañ gis masalaam ce que ku génn àddina euh, sujjóot mooy koo xam ne da doon julli sujjóot génn àddina ak ku génne àddina comme koo xam ne ci dënn soxnaam la génn àddina ana lan moo gën foor ana lan moo gën a foor bu boobaa dinañ gis masala boobale waaw <laughs> waaw te gis nañ keroog li mu waxoon raxatu bi mooy mbooloo moomu nga xam ne dañ ñëw ñëwoon laaj ñëw kër yonente mi alei satu fekkuñ ko fa laaj soxnaam yi radiyallahu anhu na naka la yonente mi alei satu di doxalee daal nan lay dundee diineen kii nu muy fanaanee nan lay dundee guddi yeeg ak bési ñu ne ko ah moom de day day nelaw di yeewu wax ko daal ni muy def ñoom mel ni mbir mi dañ koo xeeb ñu ne kooku mooy rasulullah moom loolu man na koo kii kantaa ñun ñii moom moom qad ghufira lahu dañ koo jéggal ay bàkkaaram li jiitoog lu mujj moom mooy rasulullah kantaa ñun kenn ki ne man dootuma dootuma mooy damay woor ba faw kenn ki ne moom dootuma séyati mukk waaw kenn ki ne moom day fanaane di julli rek yonent bi saa salaam ba ñëwee ñu nettali ko wax ko lool dafa mer woote ci kaw min minbar bi waaw ne maa baalu aqwaamin lan moo tax ay nit di wax lii wëg lii ne man maa leen gën a ragal yàlla maa leen ko gën a xam te damay lekk damay damay woor damay dog ah damay woor damay dog ah damay Eh, eh, eh, asum wa aftur wa aftur waaye damay julli damay nelaw waaw wa atazawwaju nisaa te damay denc ci soxna yi mu ne hadihi sunnati lii ma fi tudd mooy sama sunna te kat yi mu tudd jaamu yàlla li ci jaamu yàlla moo ëpp li nga xam ne jaamu yàlla maxda la mooy sax lépp jaamu yàlla ndax mbir yi ci yéene yël comme li wax innamal a'malu binniyat mbir yépp ci yéene yi la tegu la lépp nit ki moo mooy transformer iba def ko ibada yéene day transformer li nga xam ne mooy euh, aada loo xam ne aada la mu transformer ko def ko ak jaamu yàlla loolu noonu nag la yonent ma saar saar di jàngale foofu waaw moom lañu mas a jàngal moo tax mbir yi nit ñi euh, ñi ñi xam dëgg dëgg dëgg dëgg te ñoon ñooy ndono yonent mi alayhi salaam dëgg dëgg dëgg ñoom newuñ ci entre lii faratalaat la la da ñoom loolu noonu dinañ ko jàngale bu ñëwee bay jàngale waaw parce que loolu tamit mooy maandute gi nga xam ne mooy amaana gi nga xamante ne nii ku dafa tegu suñu loxo ñu war koo transmettre manuñu ñëw di jaawale ñenn ñi àgg yenn niveau yi ak ñépp waaw bu ñëwee ci wàllu fiqh dinañ ne ah lii kat jëf ji dara jaam mooy lii farata la lii moom sunna la lii lii la ba mu leer waaye boo seetloo jëfu saxaaba yi radiyallahu muhaddisuuna yi ak boroom xam-xamu suluk yu mag yi boroom xam-xamu boroom ak boroom xam-xam yu mag yi ñoom newuñ ci yooyu dinañ ko jàngale noonu mais bu jëf jotee lépp lañuy def parce que ñoom dañuy gis ne lii ko Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu lii yonent bi alayhi salaatu ko def ta al kullal xayri fi fi'ali wa sharru kullal sharri fi xilaafi gën mbaax yiw gépp yiw mu ngi ci jëfam moom yeneen bi alayhi salaam ak di roy jëfam kantaan ak contraire bi safaan bi wal iyaadu billaah mooy ci wuteeg lu lim doon def waaw mooy ne yooyu yim ci tudd dafa tudd woor la tudd ak julli ci jaamu yàlla damay woor damay dog damay julli damay nelaw mooy guddi mooy dog lekk lekk lekk du jaamu yàlla mbax na yaa alladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waaye loolu dafa nekk lu xalaal dafa nekk mu baax fi muy nekk farata mooy boo xam ne foo lekkul dee mais lekk kenn du la ne waaye lekkal ay ci ci ci jaamu yàlla ngi inscrire nañ ci lekk non mooy lekk ak naan damay lekk damay naan damay woor damay woor la tudd ak julli jeex na yi des dafa wax day lekk hein di naan di nelaw nelaw jaamu yàlla mooy bu ree nit ki da ko ci yéene comme li Mawlana Ibn Mas'ud doon wax radiyallahu anhu hein damay denc ci soxna yi yooyu ñoo ëpp yi mu tudd ci jaamu yàlla ba pare mu ne haadihi yii ma fi tudd yi yépp nag sunnati mooy sama sunna waaw lii mooy sama tërëlin lii mooy sama doxin nii laay dunde lii la faman raxiba an sunnati képp koo xam ne dangaa def ba jàpp man sama sunna bon waaye man daal yii daal saay fa laysa minni kooku bokkul ci man kooku bokkut ci kon nag affaire baa googu mooy yooyu nga xam ne gaay dañuy jàpp mooy yeneen wallahi boo bëggee dund xayaatu zawjiya gu neex dëgg jàngal sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba pare nag nga doxe ko nga xool waaw waaw ah yi boo duggee ci kër comme biis bi ngay biis soxna yi am na ñoo xam ne jàpp nañ ne saa si tubaab yi mais ñooñ ñooy seen ñàkk xam Sayyidatu Aisha radiyallahu anha dana yonent alayhi salaam bu doon dugg ci kër gi li mu doon jëkk a def mooy socc al imaam al Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne loolu boo seetloo affaire boobu noonu mooy parce que li mu doon njëkk a def bu duggee mooy da doon fóon soxna si moo tax mu doon njëkk mu doon njëkk a soccu voilà rahmatullah alay loolu boo fi ñëwee di wax léegi ñu jàpp ne ça c'est tubaab bi non gars yi tubaab lañ nag foo leen fekk ñuy diis quoi dëgg la pas ci mbooloo yi pas biir mbooloo yi quand même parce que am na ñoo xam ne mën nga leen a yëngal waaw te loolu dafa jara bàyyi xel waaw loolu Sayyidatu Aïsha moo ko doon nettali ak ñooñu soxnaa yi ñoo ko doon nettali gisoo beneen saxaaba bu taxaw fee di nettali naan lii wëg lii ak yooyu noonu mais loolu par mais loolu si al imam bi qurtubi moo ko ci jànge ne loolu moo tax waaw pour wan la ne mooy xam-xam l'islam boroom xam-xam yi dañuy yàgg xam loolu waaw kanta déggal ma yenn juhaal yi wax xam nga bi ñuy gis ci wàllu mariage ñu ngi doon wax ay masala yu woo xam ne Euh, li jëm ci wàllu est-ce que ñaar ñi dencanteem mën nañoo gis xoolante seen awra loolu lépp a dagan mën nañu dañ doon sangoondoo yonent sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dama doon sangu ak yonent bi alayhi salaam ci benn ndab maam man moom kese may as muy as ku nekk di tànk mu naan ma naan ko ma da'i lii ma naan ko da'i lii Allahu akbar mu naan ma desal ma ma naan ko desal ma ñuy xëccoo kii bi di di di mooy di xëpp ku nekk di kii te boobu doo ma ne ñiy sangoondoo parce que dañ ko ko mu ne man de maa yonent ma la saatan dañ noon sangoondoo waaw waaw bañ koy wax affaire woor di bii di fóon koo xam ne dafa woor di fóon mu ne man de am na ko mu mu mu nettali lool mu ne euh, euh, euh, nettali xatta naa li ma gone gi moo moo ñëw fël kii boo ñëw kii bunt bi nii ma arrêté woon doon am lu may looloo tax ma xamatuma luñ ma doon wax hmm. waaw mooy juhal yi naan mooy gisoon nañ boobu Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi mu naan yonent mi alayhi salaatu woor kenn ci soxnaam bi ba Sayyidna Urwa naan ko man foog naa est-ce que du yow mu muuñ mooy loolu la mooy gis nga loolu noonu mooy ay mbir la yoo xam ne gaa yi jàpp ne non ça c'est tabou yi bon yi moom non ci diine lépp mooy dund gis nga yonent yëpp lañ koy nettali waxoon naa la wallaahi. buur yàlla mi nañu moom mooy suñu royukaay <laughs> ku ñu ko waxal keneen ku dut moom ku ñu ko nettalil gaa yi ne waa ji amuluk taalibe <laughs> ah <laughs> li lay wan ne bokkul ak gaa yi kenn bokk na li ñu koy wan mooy lii moom amul vie privée lépp li nga xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci lépp lañ ñu détaillé waaw te yii nii ñuy wax nii ku ko waxaloon sëriñ boo mën a xalaat wali yi boo mën a xalaat ñu ne la lii la woon nga gis ñu bari ne saa yi nag dafa ñàkku taalib rien que yonent ma lay saa sam am na ñoo xam ne tàmmuñ di dégg yi boo koy wax dañ naan non sawaay nag moom hii mii mii mii sawaay mii sawaay mii ñàkk nag taalibi ah mii kii xaw ma danee li muy wax xam-xam ne mii kii kii vraiment kii kii kii kii kii riir na alors que moom moom moo riir moom moo xamul moom moom moo xamul loolu salaf yi dañ ko doon jàng di ko xam mu ngi ci téere yi ñun ñoo jàngul moo tax xamuñu ko ba moo tax lu kii rek ñu ne we mbir yi de ñoom aka ñoo tubaabe ndeysaan koolal couple bee aka tubaabe wal iyaadu billah hein mooy jël ñam sexal sa soxna waaye soxna si sexal mooy mbir mi du kenn du du góor gi rek sexalante googu noonu jaamu yàlla la mooy nga boo ko ci boo ko ci lan boo ko ci <laughs> yéenee ndax innamal a'malu binniyat moo tax mu ne ko <laughs> wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha doo dépenser benn dépense boo xam ne tabtaghi da ciy sàkku biha ci dépense ba wajha buur yàlla ngërëmu buur yàlla illaa lu dul ujirta biha dees na la ci fay waaw mooy li ngay jox sa mooy dépense bi ngay jox sa sa soxna bi ngay jox sa doom yi nga xam ne moom nga ñoom ngay dundal waroo ko gis ab charge xam nga bari na ñoo xam ne noonu lañ gisa mbiri ah. moo tax seenu joxe dépense dalee na metti naqari di ci di ci nay di di di xo di di di am luñ ci luñ ciy kii buñ koy joxe mais vraiment xatu xol lañ koy def te buñ sañoon dootuñ ko def walla iyaazu billah xamuñ ne loolu buñ ci sàkku woon buñ ko yéene woon jaamu yàlla mu nekk jaamu yàlla buur yàlla di leen gën a wërsëgal waaw léegi da ngay gis gaa yoo xam ne moom mbir mi dañ koy naye bu wóoluwuñ ci kenn ba pare nag di camoufler seenu nay naan gaa yi gaa yi dañuy yàq rek quoi boo leen bàyyee ñuy togg dafa ëpp dafay kii di jàpp nañu tuuri ko alors que demewul noonu moom dafa nay kese waaw moom ak nayam lay jéem a camoufler ci wax yooyu mais moom moo gën a xam ne mbir yi demewul noonu waaw téye mbir yi tëj fi ceeb bi nekk yoru kànnaar yor sa kopp di leen nattal tuuti te leer na leen mbir yi moom léegi du du mat te li ngay natt même bu gan ñëwee yëpp même chose mooy kooku ak nayam lay jéem a te xamul ne loolu bu ko defoon yéene ci wajhallah kooku day illaa ujirta alay lu dul ne dañ ko ciy fay yonent bi alayhi salaam day ko wax waxuma ko wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha illaa ujirta biha hatta luqmata même bu dee lënc bi nga xam ne dank bi nga xamante ne nii dog bi nga xamante ne nii danga koy def taj'aluha danga koy def fii fii imra'atik da koy jël saxaal ko def ko ci si gémmiñu soxna xattaa loolu dañ la ciy fay allahu akbar allahu akbar moo tax yii yii ñun dañuy font jànguñu moo tax xamuñu jànguñu ës lëf lañ xamul waaw da ngay gis gars yi pour nee nañ pour être romantique il faut ñu lire ay livres yoo xam ne yu leen di waxal yooyu ñu yàq ci seeni temps am ciy bàkkaar ak yañ ciy nettali yoo xamante ne ni mbir mi vraiment mu euh, film yu ñaaw yi presque benn la rek moo xam dañ koo bind ci téere yi wala nga seetaan ko nga géej ga ay télénovelas yi ci lañuy ñuy a jàng ñu leen di wan ñoo xam ne du réalité ñu ñëw nag bu ñu amee soxna wala amul gel xaw ma lañ koy woowe xaw ma soxna ku ñuy génn di jéem a appliquer lool man nañ ko am fekk ngeen takkante wu ngeen man ngeen di jéem a nax seen bopp mais bu ngeen takkantee da xam ne mbir yi demewul noonu waaw nga am ci bàkkaar yooyu yépp alors que boo jàngoon na xam na lépp nekk jaamu yàlla waaw da nekk ak sa soxna mu nekk jaamu yàlla nga tëdd moom ngeen nekk jaamu yàlla nga tëdd mu nekk jaamu yàlla mais boo ko ci yéenewul dara la ko dul doon te yonent ma lay saa saa waxoon na <laughs> dégg loolu li mu wax Allahu yéenee rëy bi nga xam ne ci la doon wax ne Euh, nit ki bu bu dikkee soxnaam day am euh, euh, bi ko saxaaba yi naan ko mais mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa fi mooy bi mu neen wa fi bud'u wa ahadikum sadaqa mu ne ci sëy gi kenn ci yéen di sëy ak soxnaam rapport direct loolu noonu mu ne lool sarax la xaalu ñu ne ko mais ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ayati ahaduna shahwatahu wa yujar mais kenn ci ñun day ñëw faj ko moom am lay faj rek daa am benn besoin bu mu am benn plaisir bu tra bu ko traversé mu faj ko wala soxna si ñoom seen biir mais loolu dañ la ciy faj loolu nit dina def loolu loo xam ne bànnee xam lay faj ñu ko ciy fay mu ne naa mu ne mu ne leen waaw araaytum law wadaa fi xaram xool leen est ce que bu doon dafa dem moom au lieu mu dem ci soxnaam moom mu dem uti jaar ci fi ñi nga xam ne ñuy jaay seen bopp ah dem fa daal di fay njaalo kenn kooku est ce que bu boobaa kooku noonu dañ ko ci nuñ ko ci mbugal ñu ne waaw mu waaw mooy kon nag bu ko defee ci lu dagam kooku dañ ko ciy fay waaw akbar kon nag affaire baa ngu noonu de hmm. ah ah yéene am solo loolu moo tax gis nga yii muy wax nii <laughs> non moo tax mu tabtari biha wajha Allah bu loolu moo tax mu am solo moo tax yenn yi ñenn ñuy wax ay liggéey jaamu yàlla liggéey du jaamu yàlla à condition waa ji daal di ko ci yéene loolu la de ndax innamal bi niyaat ndax jëf yi ci yéene yi lay tegu man damaa xamul bu dee loolu waaw dëgg la man nga ne Paul mi nga xam ne du jullit moom euh, bon le fekk que newul jullit moo tax yéeneem du baax mais dama ne comme que mbir mi du affaire yéene Paul mi xëy sawaay liggéey ji de 9h à 16h yow Ibrahim nga jóg liggéey te yéene woo ci dara waaw da ngay def rek routine comme Paul comme ça nga dem de 16h de 9 8h euh, xaw ma 9h à 16h nga ñibbisi ngeen demandoo defi cours su ñëwandoo ku nekk toog këram ci soxnaam. mu jeex man loolu nan nga tuddee ne mbir moomu jaamu yàlla la kon te yàkkee yéen bokk leen def lenn rek a koy différencier mooy yéene waaw tabtaxi biha wajhallah boo ko ci yéenee ak suturlu ak tamit dundal ki nga xam ne moom la ma buur yàlla jox booleel ak tamit ba bañ koo bàyyi muy yalwaan ak di sonn ak yooyu kooku dañ ko ciy fay mais bu dee ne waaye naa ko def parce que mbir yi daal saay bu ma mënoon def leneen ba bañ koo def du ma ma ma ma bañ koo def kooku xamul noo tax yooyu yëpp ay camouflage ak nay la waaw boo xamoon ne moo jox joxe kenn du ci soxor waaw at'ami ta'am xoolal yonent bi alayhi salaam bi muy dóor a ñëw Medina du gisoon nañ xadiis boobu Seydina Abu kii euh, yahud bi tuuboon xaw ma lu tax ab Seydina Abu Ayyub moo tax ma fàtte turam te toog turam am na salaam abdullah ibn salaam voilà abdullah ibn salaam ah <laughs> nga xam ne xabru yahuudi la woon fooreb juif la woon boo xam ne dafa tuub du yeneen timaare saa saam ñëwee Medina nee bi ma ñëwee li ma njëkk a dégg mu wax ma ñëw di xool pour comme que moom xam na am na xam-xamu tooraa bi tawraat décrire nañ leen yonent bi alayhi salaam nee na ma ñëw ngir xool bi mu agsee Medina may xool moom alayhi salaam est-ce que réellement kii mooy ki suñu téere yi wax nee bi ma ñëwee li ma njëkk a dégg muy wax mooy dane ayyuhan naas Allah ayyuhan naas ee eh, yéen nit ñi afshu salaam xoola Abdullah ibn Salaam mu ñëw fekk li yonent bi alayhi salaam njëkk a wax li njëkk a jànge ci moom mooy mu ngi naan yéen ayyuhan naas afshus salaam <laughs> yéen nit ñi afshus salaam dee leen propager nuyoo pas n'importe kon nuyoo de salaamu aleykum ak salaamaaleykum du yooyu assalaamu aleykum yal na buur yàlla mi nga xam ne mu ku mucc moo la muccal yal na muccam googu mu koy def mu takkook yow wala buur yàlla miy assanaam yàlla nay nekk ak yow afshu salaam répandez le salaam répandez le salaam yaa yuhannas afshu salaam wa at'imu at-ta'am recommandation yeneen mi aleyhi mu ne wa at'imu at te dee leen joxe ñam waaw nit dangay bu la buur yàlla mayee nga mën a joxe ñam nekkal koo xam ne ko ci tabe ngay doon yonent mi aleyhi salaatu salaam noonu la meloon gis nga bi mu rombee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci nettaleem boobu ci nettaleem boobu mu doon wax ne ci la moom da doon xiif ba da doon tëdd toog tëdd nii xale yi ñëw yéeg ci kawam jàpp ne kii dafa dafa daanu yësi dafa dafa xëmaa nettalem bu bu mu doon wax ne ma ma xiif toog ci yoon bi Seydina Abu Bakar romb ma am lu ma ko laaj loo xam ne man xamoon naa ko mais dama bëggoon rek mu ne ma nañ dem kër ga ngir ma man faa lekk mu tontu ma daal di continuer mais mooy mooy jëliwul li ma li ma taxoon may laaj Seydina Omar radiyallahu anhu romb ma wax ko la même mu tontu ma dem yonente mi alei saatu salaam romb nee dafa maa gis rek ne ma Abu Hurayra nañ dem kër ga radiyallahu anhu nee ba mu demee mu jël mu ñu ne ko am na de benn njaqum soow muñ la fi indi woon diwa ko fi indi mu jël ak ñi ne leen di ko jox naan yonente mi alei saatu salaam jox leen ñuy naan non neen dafa jël affaire bi comme que daa am ñun kii waloon mu ne Seydina Abu Hurayra léegi joxal ñeneen ñi nee ma xool ni waaye li mbir mi bariwul de mais lii ñii buñ naanee mooy man du man naan comme que li yonente mi alei salaatu salaam lii su naam mooy kiy servir mooy mujjee am <laughs> loolu du su du du du du du du du servi du du du euh, ñuy wax bukki euh, séddalam bukki du ko doon bii bukki bii njuur bii sàmba bii ku jiit ku ci jiit la te teg naa ci loxo <laughs> loolu moom day yéeme lool mooy moom mu def ko ñeenti paar di séddale loo xam ñeenti paar nga ko def ne bii de bukkee ko moom bii njuur bii sàmba xaw ma beneen bu mujj mi nag ku ci njiit la te man maa ci njëkk a teg sama loxo mu te moom mooy bukki mooy njuur mooy sàmba te beneen bi moo ci teg loxo loolu kenn bu def lool saaqil xawm kiy séddale di servir mooy mujjee am <laughs> hein yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal di Seydina Abu Hurayra mais lii bu gaa yi naanee man du ma naan lii bu ñu naanee du naan nee na ma jox gaa yi gaa yi di naan di nag yonent bi aleyhi bi ñépp nee na xool gis affaire bi des lu bari ma ne ah moo des mag yow a des mu ko naanal nee na ma naan ba sama biir bi kii mu ne ba ba doyal mu ne ma naanaatal ma naanaat. ma ne ko doy mu ne ma naanaatal ma naanaat ba damaa naan ma ne ko nag yonent ma lay saa saab laa yajudu lahu maslakaade aw ma trouvé wu fu mu jaar mooy naan naa instant bii nee naa pere peke fees naa <laughs> mu ne ko léegi jox ma ñu nee na mu jox ma daal di naan gis nga tamit beneen bi nga xam ne dale dafa woon da leen a romboon mu woo leen ñu ñëw amuñ dara seen kër mu jox leen ku nekk ab tàndarma mu gis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ale mu lekk ba sax mu dugal ko ci kii wa mu ne ko looy def nii mu ne ko parce que damaa bàyyi sama yaay sama kër amul dara lu mu lekk ba ma fay génn amul dara luñ lekk tàndarma yii nag laa bëgg kon yóbbu ko mu ne ko jëlal boobu dinaa la jox beneen ngir sa yaay allahu akbar xam nga kooku wute nag ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dundal gi ñuy dundal seen mbokk yi sa waaye ab charge la bu rë boo xam ne ñaanoon nañ génn ci wal iyaazu billah Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu loolu waaw xam nga loolu moom yéeme na lool wute na ak ñii nga xam ne nee na ab dàndarma buñ ko jox mu kiif mu ne lii dama koy dencal sama yaay allahu akbar allahu akbar allahu akbar mooy yonent mi alayhi salaam loolu la afshu sanam wa at'imu at'am dee leen joxe ñam waaw ay nit ku ñu yàkkal loo ciy mer naan waaye lu tax ñu koy kii ñii say moom na uti lu mu lekk wala lool loolu nit waroon na koo jom ba wax wala mu rus koo wax walla vraiment loolu même bu dee feebar la bu la dal nga xam ne dal na la quand bul fexe mu génn fexeel xeex ko waaw noo koy xeexe nag ci julli ci ma lay saa ak di joxe waaw ndax daa ul buux li moom mooy al joxe mooy ngay joxe waaw fexe ci ray ci yar ci sa bakkan waaw hatta luqma moo tax mbir yi ci yéene yi la nekk ah. waaw mu ne ko comme que loolu nga xam ne moom ngay jël di ko def sa gémmiñu soxna sax loolu noonu sarax la bu dee ne danga cee loolu dinañ la ci fay bu dee ne danga cee eh, eh, eh, namm danga cee jublu li nga xamante ni mooy wajhallah waaw kon nag mu bokk léegi bu dee loolu la lan ngay waxati kii nga xam ne moom depanse mooy di ko di ko dundal farata la ci yow bu dee moom lañ na ne loolu nga koy def boo ci jubloo jaamu yàlla <laughs> day nekk dañ la ciy fay lan ngay xalaat ki nga xam ne moom dundal ko du farata mooy ñeneen ñi nga xam ne yaa leen nga gis ñoo xam ne ñu aajowoo lañ nga dundal leen loolu ala baabi awla wa ahra bu dee koo xam ne nu man di dem tamit mooy farata la nga dundal ko bu dee kooku la bu dee kooku lañ lay wax ne la kooku même lool boo koy koy dex te jublu ci buur yàlla ngërëmu yàlla dañ la ciy fay lan keneen kon nag mbir yi nañu xeex ak suñu nay te xam ne mbir yi alal yi jarul ñuy dajale liñ doon wax sànq alladi jamaa maalan wa addada yaxsabu anna maa law axlada kallaa loolu buur yàlla neen demul noonu de loolu demul noonu loolu demewul noonu hein kon nag affaire bi nañ ci bàyyi xel kon euh, dépense yii ak yooyu mbir yi mooy mbir yi dañ ciy jublu li nga xam ne mooy jaamu yàlla boo ko ci jubluwul du ko doon ah waaw du ko doon nag